incha allah li nga xam ne daal dina koy indi foofu lenn ci li mu indi ci jotaay bi weesu nag gisoon nañu masala yoo xam ne dañ ko digge woon benn masala muy masalatu ah, mu'aalajatu namima mu'aalajatu namaam mooy ki nga xam ne namaam la rambaaj naka nga koy naka ngay comportewee ci kanamu ab rambaaj ba mën nga faj loolu toxalkatu wax yi xambkat yi ndax ndambaam huwa moom xambkat la waaw ndax day jël toxal wax ci kii dem jox ko kële ngir ginlee na xamb mel ni matt yu muy fexe ba jamonoy tension créer tension ba pare nag di yokk di xamb bi ci wax yu muy toxalal kii bu demee yóbbul ko kële kële wax ci ki mu jëlaat indil kii naka sa mu mu noonu rek loolu gisoon nañ li ci al imaam abu xaamid al ghazali rahmatullah daldi wax ci ihya ak mbir yi nga xam ne la wax ne yooyu moom fokk nga ngar nga nga nga ngànnaayoo ko bu am nam maam ñëwee taxaw sa kanam bu ko defee noonu nga koy faje insha allahu taala tey nag am na yuñ gisaale woon après comme ni nga xam ne lañu ko dige woon ñu war a gis beneen masala boo xam ne dañu koo dige nga ne ma mais yow ghazwatu Hunayn la te yow masala bi nga wax muy yëkkati loxo ci ñaan raf'ul yadayni fi du'a yow loolu noonu Awtaas la après sariyatu Awtaas comme ni ko gisewoon woon li imaam Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu doon nettali bàyyite xam boobale di Abu Aamir al-Ash'ari keroog bi nga xam ne ci lañu ko faat mu dikk moom Seydina Abu Muusa ca xare ba mu daldi koy wax ne ko mu jottalil ko lii yonent bi alayhi salaam ay nuyóowam te mu wax ko na ko na ko jéggal na ko ñaanal jéggal borom bi subhaanahu wa taala ba yonent yi alayhi salaam daldi koy ñaanal ñaan bu réy ga aha ñaanal ko ñaan gu rëy ga moom seydinaa abu amir al ashari naka noonu seydna abu muusa it nee na a yonent mi aleyhi salaatu ma ñaan waaw ndax nee bi ma demee wax ko loolu dane fa daa bi ma in fa tawadda mu daldi laaj ñu indil ko ndox moom sallallahu alayhi wasallam mu daldi jàpp thumma rafa'a yadayhi mu yëkkati loxoom yi fa qaala allahumma wa sallam allahumma ighfir li ubaydi abi abu muusa nee na yonent mi bi ma ko ñëwee ne ko ah sama bàytex kat faatu na waaw ci sariya bii nga xam ne prolongement wu Xunayn la ndax waa Xunayn ñoo daw waa ni ñoo daw di waa Hawazin ñenn ñi daldi daar jaar fa nga xam ne mooy aw Awtaas ñenn ñi dem sorewul nax la ñeneen ñi jaar Taif ñeneen ñi jaar feneen léegi nag bi mu ñëwee wax ko aleyhi salaatu wassalaam yonent mi aleyhi salaatu laaj ndox ñu jox ko mu jàpp yëkkati loxo bi ba ci kaw ne allahumma ighfir li ubaydi abi aamir ne buur yàlla yàlla na nga jéggal sa jaam bi di abu aamir al ashariyu radiyallahu taala anhu wa ardaah ba pare abu muusa mu ne yi loxo yi ba man war a aytu bayaada ibti gis weexaayu poqataan yi sallallahu alayhi wa sallam allahumma ij'alhu yawmal qiyaamati fawqa kathiirin min xalqika min annaas fa wali fastaghfir fa qaala allahumma ighfir li abdillah ibn qays dhanba wa adxilhu yawma alqiyaamati mudxalan amiin mu ne buur yàlla kon ginnaaw jéggalal sa jaam bi di abu amir ah mu ne ko defal ko yawmal nga teg ko ci kaw ñu bari ci sa mbindeef yi ci nit ñi nee na naa Abu Muusa al-Ash'ari ah, porte ngoog ubbeeku waaw ah, ubbeekoo bul taxaw di xaar waaw ah, mu ne manit yonent bi aleyhi salaatu salaam man may indi xabaar bi tee nga maa ñaanal manit ñaanal ma njéggal mu ne allahumma buur yàlla yëkkati loxo yi de moom sallallahu alayhi wa sallam igfir jéggalal li abdillahi ibn qays damba li abdallah ibn qays mooy kan mooy Seyna Abu Muusa al-Ash'ari yàlla na nga ko jéggal ay bakkaaram hein wa adxilhu yawmal qiyaamati mudxalan karima te yawmal qiyaam nga dugal ko dugalu uh, dugaluwaay dugguwaay boo xam ne bu tedd lay doon uh, muy na ci ridwaanak uh, loolu la yonent mi alayhi salaatu salaam ñaan léegi nag looloo taxoon ñu waroon a gis masala yooyu nga ne ma eh, mais yow tontu li ma la wax lii nii nee naa la lii awtaas la ma ne la aw awtaas wax naa la aw awtaas ak fii presque benn la rek ak Hunayn prolongement bi la nga ne ma ma ne la man naa la may lenn am na dëgg la yenn njàngat yoo xam ne dañ ko sute parce que li taxoon euh, mooy euh, topp gu ñu toppoon li kiy doon wax Seydina imaam Ibnul Qayyim loolu moo tax loolu moo waraloon loolu parce que dañ doon topp li doon wax te moom gis nañ li doon wax ni mu xaw a yaatoo loolu moo tax ñun bi ñu reprendre bii passé ñu ñëw direct attaquer masala bële <laughs> masala am nam yi ma ndax pourtant foofu lañ commencé woon bi mooy yeneen ma ne saa saam bi ko xabaar bi dikkalee mais loolu waxoon nañ la wute na lii ndax loolu affaire nguur la te loolu affaire ay noon la yoo xam ne dañoo ñëw wax ko ne ko ah nee nañ ñu ngi lay waajal waa Hawazin yonent ma ne saa saam yónnee ku dem ngir saytu xool est-ce que loolu noon c'est réellement loolu nekk la dëgg-dëgg waaw loolu gisoon nga li Imaam Ibnul Qayyim wax que ne loolu dafa war sax. réewum jullit ni njiit bi muy fexe noon yi di xam nan lañu tooge waaw loolu taxul ñuy wax lii li ñu doon wax ñoo fa def benn parallèle la fait toxal wax noonu est-ce que lu ñu joyal la rek tout le temps nga dem di chercher ji woy wala di dem di toxal nit ñi di dégg wax wala kii di ñëw di indi est-ce que loolu noonu ci biir jullit ñi noonu la war a demee looloo ñu indi woon ci mas'alatu namima keneen mbir yi du demee noonu am na foo xam ne fu muy dagane la. am na fu bari foo xam ne day xaram te li ëpp li nga xam ne moom lañuy def yal nañu suñu boroom sàmm subhaanahu wa taala mooy li nga xam ne mooy nammaam gi nga xam ne moom la Seydina Xudayfa ne yonent bi alayhi salaatu di dégg naa ko mu ne laa yad laa yadxulul jannata nammaam ci beneen riwaaya bi laa yadxulul jannata qattaat voilà du dugg aljana ab rambaaj kon mooy loolu moo doon début bi léegi kon dañuy suivre loolu ba dugg nag ci masala mu rëy bi ñu wax ci raf'ul yadayni kon ah ginnaaw loolu kon bokk na ci li ñuy jànge ci ghazwatu Hunayn ah te di ko ci xamee mooy gis nga yéeféer yi yéeféer yi foo leen fekk xeex gi ñuy xeex lislaam duñ ci nangoo dem ñoom kese parce que xam nañ même lu jullit ñi néew néew doole selon ñoom ñemewuñu dem mener la bataille laa ger ñoom kese ah non waa Hawazin pourtant ñu rëy lañu hein Hawazin c'est une grande tribu comme Quraysh mais bi nga xam ne ci lañ namm xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam ubbi na Makka te boo moywul ñoo ciy tegu pourtant waxuñ ñun daal nañ créé suñu armée dem dal ci moom dañ ne mukk li ñu def ils ont essayé de trouver de former une coalition fexe baril ñoo xam ne dañ leen di boole ci xeex bi ñoo xam ne dañ leen di jàppale parce que waxoon nañ la gis nga yéefér yi <laughs> tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta waaw mooy ne gis nga te tamit inna kayda shaytaani kaana da'ifa goo gële day feeñ ci ñoom ndax awliyaa'u shaytaan lañ mooy ne lu ñu mën a am ay arme arm arme boo seetloo bu xaree am wala ñu bëgg a songu réewum jullit jamais ñu dem ñoom kese xanaa ñu ñàkk pexe waaw mais même bu ñuy dem dinañ fexe ba les dernières minutes dinañ fexe août minimum ku ñu àndal si si minimum ku ñu àndal mais jamais ñoom kese te loolu nag seet ko ci l'histoire nga seet bu dee amuñ ku leen di yóbbu koo xam ne day ñëw di participer ñoom ci xare bi dina am ñoo xam ne seeni dañ leen di jàppale ci wàllu armement ak affaire logistique wala li nga xam ne mooy affaire information ak fexe infiltrer ñi nga xam ne ñooy jullit ñi waa Hawazin moo tax keroog bi ñuy waajal waajaluñ ñoom kese moo tax imaam Ibn Sa'd ne woon fajtamaa ilayhi mooy Maalik ibn ah moom moo dajale Hawazin mu boole waa Hawazin ndax moom ci ñoom la bokkoon mu ne faj tamaa ilayhi ma'a Hawazinu Saqifun kulluha mu fexe mobiliser la grande tribu bi nga xam ne moo dëkk Taif di Saqif ndax Hawazin waxoon nañ la dëkkuñ Taif mais ci wet gi lañ dëkkoon léegi nag mais fexe nañ ba la grande puissance ci seen wet muy Taif ñu fexe. en tout cas boole leen ci biir ci coalition bi ñu boole ci fexe boole ci waa Nasr waa Jusam ñoom ñépp waa waa Sa'd ibn Bakr ak ay nit min bani Hilaal te ñooñ bariwuñ waaw mu ne wala waa Qays nag bokkuñu woon waaw te waa Hawazin ñoom ñépp demuñ woon ndax waxoon nañ la waa Kaab ak waa Kilaab demuñu woon kenn ci ñoom demuñ koo xam ne ku am noo la boroom renom la boroom renommé la amu ci demul waaye gis nga la fait ñu dajale ñii ñëpp pourtant lu leen tere woon dem xanaa kay Saqif li mu toll Taïf une grande ville comme Taïf kay xanaa mënoon na dem ñoom ñaar rek mais non ay bani Jusham ay banu Nasr ay lu ne ñu dajale loolu mooy gaa yi tiit gi nga xam ne moom la noonu l'islam yi tiit ndax mooy li aaya bi waxoon keroog gis nañ ko <laughs> waaw bii suñu boroom naan noonu lañu def wa nuriya firawna wa haamaana wa junuudahuma maa kaanu yahzarun waaw nee na waa mooy li ñu tiit loolu ñu ragal mooy ñàkk seen nguur ñàkk seen système bi nga xam ne moom lañuy ñuy dunde économique politique sociale yépp loolu ñu xam ne l'islam contraire bi la moo tax képp koo dégg mu naan la l'islam égal démocratie mooy kooku xamul jéggal bàyyi ko mu dem nga ñaanal sa bopp buur yàlla jéggale te jéggal ko l'islam a ko sore démocratie shura mooy démocratie bi ñuy fal ay Seydina Omar Seydina Abu Bakar Seydina Ousmane Ali radiyallahu ñooñu dañoo utoon ñépp ne gaa yépp na ñépp wax ne lii lañuy ñuy kii loolu mooy démocratie na ñépp voté wala na ñépp joxe seen avis noonu la demee woon mooy yooyu ay waxi caaxaan la ay naan ay wala gaay ñeneen ñu ràngate ko ci wet gi naan l'islam égal le communisme ñoom l'islam moo ñépp war a yem non loolu amul al islaamu huwa al islaam ash ash shuyu'iyya du socialisme du socialism waaye du al al al al al yii moom du lool moom loolu moom du lool moom gaa yi rasmaliye gii l'islam bokkul ci ñooñu walaysa al islaamu huwa demokratiya walaysa ashura su shura du loolu shura du loolu sori loolu mooy loolu gaa yee koy wax ngir faire ngir ngir ngir ngir faire plaisir seen ñi ñuy waxal ah assistance bi ñuy waxal ak yéeféer yi ngir wan leen ne way on est moderne wal iyaadu billah wal iyaadu billah kon yéeféer yi lool la waaw li ñuy tiit lool ñàkk ko loolu moo leen moo tax dañuy gëmloo gaay ne leen ñun ñépp a bokk cause ah, ah oui yi gis nga bés bu ngeen fi bàyyee jullit ñii bañ am fi doole ah <laughs> bés bu ñuy dal man du ci ñun rek lañuy dal suñu civilisation ñun ñépp bu doon bu dee nasaraan yi suñu civilisation occidentale waaw te si la civilisation occidentale n'est pas qu'américaine waaw elle est aussi européenne kon nag ñun États-Unis n'est pas états-unienne voilà kon nag ñun bu ñuy xare ji war ngeen ñoo àndal parce que xam ngeen ne fruits yi ñun ñépp koy récolter ñépp la ñuy défendre ci xeex bi ñuy xare ak ñoom loolu moo tax gars yi bu kenn yéemu ci liy xew ah waaw fu ñuy bombarder réewum jullit kenn rek du ko def foo jaar ñu daldi ànd waaw moo xam ci diplomatiquement lañ lay dañ lay su lañ lay lañ lay féliciter ngir wan la ne te avant sax dañ ciy wax seen biir. avant frappe ngir wax ku nekk mu wan ne diw d'accord na walla iyaadu billaah léegi lool mooy kon lool mooy daydanul kuffaari fi kulli waqtin wa mooy en face l'islam kenn wóoluwul sa moroom sa bopp kese en face l'islam kenn wóoluwul ci sa bopp il faut ñu boole ndax l'union fait la force waaye la fa la le camp d'en face jullit ñi walla iyaadu billaahi xoolal rek seen attitude seen attitude bien sûr moo tax may wax mais pas jullit jullit moom huwa fii xayr waaw huwa fii xayr waaye ay jëfam nag am na loo xam ne moom du demee noonu waaw mooy ñu mum ngandum division ngandum division xoolal histoire des as-salibiyya des mais loolu moom xaw ma ku ko xamul mais ku ko xam moom mooy eh, sincèrement booy jàng ta eh, xew-xew yooyu à un certain yow sa xol du deñ di di dagg te nag gis nga loolu sa xol di kii moom am léegi de textiis la li ngay gis jullit ku nekk nekk sa ruq foog ne yow li gën yaa ko yor waaw gars yi Europe lañ doon jóge les croisés takk seeni seeni armes ay italiens ay français ay anglais ay allemand ñoom ñépp ñu nekk benn sous le drapeau du pape waaw al bi ruuma bi nekk bi bi ruum bi ruum nekk Rome ñu dem ay conclave fii daje fii Clermont soriwul Clermont-Ferrand waaw def fi ay kii yu rëy pape ba fàtte naa sax nu mu tuddati pape ba newoon foofu bi dajale woon gaa yi fii waajal ngir dem songi Jérusalem ngir nangu ko foqar ko ci loxoy jullit ñi parce que nee nañ foofu fala as-salib nekk fala croix bi nekk fëla wal iyaadu billah kadibuhumul faaxish waaw këne foofu la lañu denc seydina Isa ibn Maryam alayhima assalaatu wassalaam te loolu demewul noonu mais ni ñu nekk benn bu fañ jaar ay Antakiya mais bu ñu jaar ci réewu jullit ñi nga gis les les les souverains pacotille ci wet gi ku nekk di defendre sa pukus mais en face ñooñu noonu ngay défendre waaw ku nekk yàkkamti sax bu ñu xamee ne gars fa la ñuy jaar nga gis ñenn ñi yàkkamti salibu yuune yi duma ñooñu bu ko defee moom buur boobu dootul amati wala mais dooleem da koy ñàkk bu ko defee moom mu mën koo féete kaw te ñoom ñépp ay jullit lañ war a défendre benn cause muy li takuna kalimatullahi hiya al-ulya waaye defuñu ko waaw moo tax il a fallu suñu boroom def xéewal ci jaare ko ci Salahuddin al-Ayyubi Seydina Salahuddin al-Ayyubi moo tax waykat ba ne woon tis'una aaman bilaadullahi tasruxu wal tasruxu wal islaamu wa umyaanu ibn al asiir daal dina ciy nettali yu bari ci yooyu waykat ba ne woon tis'una aaman quatre-vingt-dix ans bilaadullahi ardul anbiyaa ardul israa ardu ardu ah, al al ardul mubaaraka ha al masjidul aqsa subhaanalladhi asra bi abdihi laylan min al masjidil xaraami ila al masjidil aqsa alladhi baarakna hawla loo xoolal foofu mu ne quatre-vingt-dix ans tis'una aaman bilaadullahi Jérusalem iliya aqsa ha ma'wal anbiya dalwaayu yonent yi alayhi salaam seen seen seen gox di yuuxu waaw ndax lan ci loxo yu salte yu ñu ne muy asala as-salibi yuuna croisé yi profané foofu yépp waaw yàq foofu te gaa yi <laughs> gaa yi ñenn ñi dañ leen doon rey sax di leen lekk ngir wan gaa yi ngir tiital jullit ñi ne leen gis ngeen bu ñu leen jàppee nii lañ leen di def ah. waaw bu ngeen di xoole kuñ ci jàpp ni ñu def seen mbokk yi coob gi ñu leen coob noonu lañ leen di def rey yu metti lañ leen doon faat ngir mu nekk nakaalam waaw lu dissuasif pour ñeneen ñiy jéem a résister mais même burul woon façon rey boobu gars dañoo tàqale ko woon moo tax am na <laughs> maa ngi fàttale ko am na benn euh, nasaraan benn tubaab converti <laughs> boo xam ne dama ko aaloon benn téere buy wax ci buy nettali histoire yooyu <laughs> affaire croisade yi mais bi mu ko liiree ba pare mais yàgg na nag foog naa ay 2009 la woon xaw ma <laughs> mu liir ko ba pare mais bi mu ñëwee xol bi dafa jeex quoi <laughs> fàtte naa expression yi utiliser mais da ngay gis gis ne affaire bi daf ko metti ba pare en plus mu xam ne l'islam bi ci noonu lañ nekke nii mais mu mel ni affaire bi nan mais mais affaire bi kon ça ne date pas d'aujourd'hui waaw xoolal jullit ñi lan lañ nekke tey xoolal situation jullit ñi waaw ñun nag dañ ciy wax parce que man la lam yahtamma bi um bi bi umuril mu'minina moom wala al muslimina moom kooku mooy bokkul ci ñoom koo xam ne da nga fiy nekk naan daara ji daara ji daara ji baax ne daara ji doo génn lii xew bokkoo ci boroom xam-xam kay doomi jamonoom la war a toog ay bakkan yoo xam ne benn bakkanu jullit ñu tuur ko bombardé woon kaaba gi moo gën a woyof loolu waa ah si deretu jullit moo gën a foor fa yàlla ñu bombardé Kaaba gi laa wax loolu Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As da ko doon wax waaw bomba mooy ñu toj Kaaba gi hëj mu ko mais saf ku dama dami dami muslimin moo gën a garaaw fa yàlla ko lool tuur deretu benn jullit moo gën a garaaw ci loo xam ne du yoon moo gën a garaaw ñu toj Kaaba gi xoolal ñu xoolal jullit ñi bi ñu nekk fan la mooy jamono jii xoolal rek xoolal xoolal 11 mai 2018 ñun xool leen situation bi rek boo demee Hijaz xeex bu dul jeex boo xam ne ba mu tàmbalee 5 ans wala ñaata at ñaata at Yaman di bombarder fu ne ay bakkan di rot noonu waaw. hatta la ko sumb ca biir yooyu yépp beneen affaire la ñun li ñuy wax mooy mbir mi dafa urgent li urgent mooy ñu arrêté bakkan yi ñuy yi ñuy rotal ay innocent yu deful dara yoo xam ne dafa dul toog seen kër ab bomb ne rël ñu faatu waaw rël ñu faatu mooy gis nga ci loolu lañ ne nga gis ñeneen ñu di xeex Syrie si diggante ñan pouvoir bi ay jullit lañu contre ñan ay jullit waaw kuffaar yi nekk fële di xam bu ku nekk ku nekk di jàppale kenn jàppal tubéy ki ci des ngay rey sa mbokk koo xamante ni yéen a bokk shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te bu tabaski jotee yéenay tabaskee ndoo benn jour bu ngeen moywul waaw bu àjjuma jotee ku nekk di julli àjjuma bu ngeen di ñaan ku nekk ñaari côté yi armée régime bi ak armée ñeneen ñoo bokk ku ñuy woo ku nekk naan allah di jaar di di di woo yonent bi sallallahu alayhi di ko tudd di ñaan ay ay ñaanam ngir ngir lan ñu may ko gañaay ci mbokkam kan jullit walla iyaadu billaah waaw dem moo tax <laughs> Eh, <laughs> mooy côté boobu ma gis noonu mooy nga leen feneen même ñi nga xam ne xeexuñoo armée sax seen xol yi moo gën a moo gën a moo gën a féewuloo waaw léegi yow situation boobu situation bii ñu nekk nga xam ne daanaka boole ñaari jullit ñu ànd di defandoo dara ngir yàlla rekk topp kese dong daanaka loolu bokk na ci li gën a jafe daanaka bokk na ci li gën jafe foo jaar dinañ génn ay ay divergence ay yoo xamante ne hein les fois sax mbir yi lan la du ixtilaafu tadaad ixtilaafu tanawwu kese la léeg-léeg du ixtilaafu tadaad ixtilaafu tanawwu la mooy loo xam dañuy fekk boroom xam-xam yi seenu bu wute ci loolu mooy façon bi nañ lañ koy defee rek la nekk wuute boo xam ne lan moo gën ak lan moo lan lañ gën ci lool lañ ne loolu mooy wuute bi gaa yi mel ni nag wuute la boo xam ne dañoo contrante waaw mooy ne dañoo mooy bii daa baax beneen bi bon ñoom noonu lañ ko jàppe waaw nga gis mais noonu bés bu ngeen melee noonu ah mel noonu manuñoo taxaw moo tax yi moo tax yi nga xam ne ñoo ëpp solo sax manuñu koo def ensemble julleendoo mënuñu koo def defar sàppe su baax mënuñu ko walla iyaazu billaah moo tax yonent bi alayhi salaam wax na dëgg la tusawwunna sufuufakum aw la yuxaalifanna allahu bayna quluubikum allah yonent bi alayhi salaam waxoon na wat naa ne di ngeen defar seen sàppe yi jubal seen sàppe yi wala buur yàlla dina féewale seen xol yi gisee bëggantewuñ ñun sénégalais ak ñeneen ñi tamit ku ci nekk foofu la mbir ma tàmbale wallahi foofu la tàmbale ndax julli mooy li ëpp solo li tax yonent bi aleyhi salaam di ci wax laamul xasani nga xamante ne loolu mooy ya li ñuy xeeb foofu la suñu problème jóge moo Sénégal moom <laughs> ñun moom xam nañ ne yaay gis ak kër loolu moom daa bari ci kër yi julli jot kenn mooy dem ci jàkka ji moom bu kenn ni dem ñaar ñett ci la yem ñi ci des au lieu mais ñoom ñéppay julli nga gis kiy jàpp xaar ki àll après bu paree keneen ki jël satala ji nii jamais yu kii day dugg néegam tëju julli kee dugg ci saal bi tëju kee nekk ci saal bi julli kee nekk fële nga dégg kee di julli boo duggee ñëw dugg gis kii di julli fii nga ne ah xaaral ma xool fee nga dem gisaat keneen di julli nga gisaat keneen mais loolu loolu lan mooy ndeyam man loolu man man loolu laa xamul fan la ko wolof yi jëlee quoi ak mbooloo ni mu baaxee moo tax du ñu mas a ànd nan la ñuy ñoo xam ne julli seen kër sax ànd ko manuñu ko manuñu ko nga gis ñenn ñi ñoom dañuy yàkkamti julli balaa keneen kee kii ndax bëgguñu sax. àgg nañ ci ñàkk bëgg sax diw ñëw di topp ci seenu julli waaw walla iyaazu billaah mais ñun suñu problème graw na mais yonent ma lay saar sàmm ko moo tax nag bu ñu fi yéemu fenn bu dee ne <laughs> nga gis gaa yi contrante waaw ah. kenn mënu cee supporter sa mbokk supporteel ko loo xam ne lu koy noonu la ko noonu la noonu la mel waaw loo xam ne ndax sax du lu mu tay de fois mais mënoo ko supporter ba noo koy supporter buur yàlla ne yonent ma la saa saa xam ne manu ngeen julli ensemble ñi ñi ñëw bay julli ensemble da gis kenn taxaw fële keneen taxaw nii waaw bés boo fi naan waa ji même boo xëccee sa tànk rek ngeen taxaw ci sàppe ji nga jël sa tànk teg ko ci wetu tànkam nga gis waa ji xëccaat tànkam na leen ni mu la koy defee ngir wan la te ci biir julli ji wan la ne bu ko fi defaat waaw nga kiiwaat mu puusaat tànk bi di jaay fulla bu ma laal loolu mooy bu ma laal am na ñoo xam ne am na moom ku ma ci déggoon waa ji moom dañ ma woxoon ne ma paa boobu moom temps bañ nekkee gone naan moom boo kiiwee sa tànk noonu mu puus nga defaat mu puus booy kiiwaat da lay këdd ma ne walla iyaazu billaah xoolal loolu xoolal loolu xoolal loolu ñu ne ay jullit lañ moo tax ah <coughs> yéemewul ku correct Sénégal am des bon manières kese ñu ne mais xanaa chrétien la saa xanaa chrétien la waaw parce que xaaruñ ko ci jullit ñi jullit ñi xamante nañ suñ bopp jullit bi moo naan bu gisee ku correct ku masul xam gis ko nii mu correct nekk am les bonnes manières day laajte mais saa mais sa ay moom xanaa chrétien la walla iyaazu billaah ñooñu nan lañuy ànde moo tax kër yépp tas moo tax kër yépp tas fekk paa baa ngi fi hein ay des fois sax ci paa bi dafay ne surtout bu dee daal di commencer màgget ci la geer biy tàmbale mais bu dee na paa bu tenir famille wam la même bu dee guerre baa ngi fi gars yi dañuy nëbb seeni ngànnaay waaw di xaar mu faatu ku nekk génn am say ñu lay jàppale ngeen di dóorantey bal ndax bi fi paa bi nee rek mënu ngeen woon a julli ensemble du ñu defandoo dara ci diine ensemble dara dara te noonu gis nga noonu ñu mel ci ibaadaat yi noonu lañ mujj mel ci aadaat yi waaw jaamu yàlla gi ëpp solo muy julli bu jotee ku nekk tëj sa néeg dem julli ji walla ca fële ku nekk di julli ci wet gi léeg-léeg sax nga gis li ci gën a contradictoire ci même salon bi kenn taxaw fee di julli keneen ki nekk ci wet gee di julli keneen ki nekk fee di julli moom waaw allahu akbar ak ngëneel li nekk ci aljamaa yadullahi ma aljamaa loxo yàlla ngi ak mbooloo mi waaw l'islam di di pousser ci mbooloo yéen ñi yàlla ànd leen bu leen tàqale koo mais mais même fii mu ne ki may dégg xam ne këram noonu la mel mais après même bu ko bu ko am na ñoo xam ne conscient wuñ ci sax parce que noonu lañ màggee mais même buñ déggee sama wax ji xam ne ah saa yoo na dëgg de lii moom ñaaw na mais commencé ndax Iblis naan sa gréy moo lay jàpp waaye yow lii ma soo ko def. ñëw jour bi ngay ñëw ne bon moo nga déggee wax ji mais bon léegi julli jot nga ne gaa yi sa waa kër bon mais ku jàpp nañu fexe ñu jullee ndoo ko waa loolu amal courage boobu yow même bu dee ne du neex début bi pourtant lu yokk la mais du neex mais waxal rek def ko ngir yàlla li wajhillaahi ta'ala waaw même bu dee am na récalcitrant boo amee deux personnes rek baax na fexe leen yéen noonu ngeen tenir ko li gënoon nag mooy ngeen doon dem ci jàkka ji. waaw waaye bu dee manula antu mooy ne bu ngeen ñëwee julli seen kër na ko def mbooloo waaw kon mooy gis nga situation julli ñi côté politique bi gaa yaa ngay tojante ay bopp di bombardé wante fu nekk hein waaw Turquie contre Kurdiya Syrie biir Syrie moom moo gën jaxasoo waaw ñii contre les Iraniens ku ñuy contre les yéménites ñii contre ci loolu lañ ne kuffaar yi moom ne fi di leen jox ku nekk ñu lay jox arme yenn kuffaarul sharqi di jàppale ñenn ñi kuffaarul gharbi mooy kuffaaru orient di jàppale ñenn ñi kuffaaru occident di jàppale ñenn ñi di leen alimenter en bombe en missile ngir ñu rey seen mbokk jullit ba pare bu ñu ko defee naan allahu akbar allahu akbar jooju moom nu mu demee noonu ndeysaan allahu akbar jooju yéeme na de rey sa mbokk jullit naan allahu akbar kontaan am na ñoo xam ne àgg nañ dañuy lay décapité sax mbokk jullit nga décapité ko parce que fexe nañ ba def ko yéeféer waaw ñooñu yattabi'una illa hawaahum toppuñ lu dul seen bakkan waaw kon nag yéeféer yi seenu li ñu nga xam ne ñoom bu xeex lislaam amee ni ñuy nekk benn nga xool ñun jullit ñi moom ni ñu tasaaroowe hada huwa al-ajab ñi nga xam ne yéeféer yi li ñu bokk bariwul li ñu bokk bariwul tax sabuhum jami'an dangay foog ne benn lañ waaye seen xol yi dafa wuute yéen jullit ñi li ngeen bokk mais ponki l'islam yépp yéenay yéenay woorandoo ramadan nga dégg bu amee décalage ay benn jour lay doon julli ñi dëkk Syrie ñoo bokk ay waxtu yu ñuy julli ñay bombardé wante ñoo bokk waxtu yu ñuy julli ndax fenn amul naa kambee dafa am waxtu julleem kii am waxtu julleem loolu amul waxtu julli benn la soleil bi fi muy fenk di fa kiiwandoo loolu ñoom ñoo bokki mbir manuñoo toog mooy yow yéenay bokk di julli yéenay bokk même xibla bu ngeen di jublu di kaaba ga yéen a bokk même li ngeen di tari faatiha bokk di di di di wax ñaan yoo xam ne sallallahu alayhi a ko jàngale mu bokk ci ñaan yooyu di ñaanal sa mbokk jullit ñi ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan euh, euh, tashahhud bi lanati la mooy euh, attahiyaatu lillahi azzakiyaatu lillahi attayibaatu salawaatu lillahi assalaamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatu assalaamu alaynaa wa alaa ibaadillahi saalihiin yow ngay ñaanal jullit ñi jaamu yàlla yu baax yi boo sëlmalee dóor leen bomb yaa def ségrégation ci sa ñaan gi naan kii moom bokkul ci ñoom nan nga ci xam parce que d'accordul ak yow idée politique parce que gisul la yow ni nga jàppee parce que yéen ñépp comme que kenn doxalu ci li yàlla bëgg c'est normal wuute yi am waaw mooy xoolal rek côté politique baa ngoog ñun boo ñëwee ci social bi société bi nga jël afraad yi mooy ku nekk les communs ku nekk nga jël par kenn ni ñuy dunde en société ni ñuy dunde nga gis tàqale boo gi fépp te nag fekk yéen a ngi mel noonu fekk ñu ngi mel noonu buur yàlla du ñu dimbali ndax yadullahi ma'al jamaa ndax loxoy làlla mu ngeeg mbooloo mi voilà jamaa moom yërmande la waaye tàqale ko moom mbugal la waaw tàqale ko mbugal kese la ah, waaw sa xolay même bu dul mbugalu dóorante bal yow sa sa vie dootul tranquille foo nekk yaa ngi am ay dépression ay stress ay nekk fii sa xol du dal waaye yaa ko teg sa bopp parce que yow yaa nangu la doxal li la yonent ma lay saa saam jàngal wa kunu ibaadallahi ixwaana nekk leen ibaadallahi ay jaamu yàlla nekk ay mbokk waaw innamal mu'minuuna ixwa dëgg dëgg li am ba des te kii lii kese am leneen lu la waay wax amut ci côté bii mooy ne jullit way ngëm yàlla yi ñoom dong képp rekk ixwa ñooy ay mbokk boo fi naree dugal keneen am na ñoo xam ne àgg nañ ci feebar gi ba ab yéeféer moo leen di gënal jullit te loolu yonent bi alayhi salaatu salaam wax na ko de masalatul xawaari ji ñuy ñëw bi mu leen di décrire nee na bokk na ci li seen melo yi mooy dañ fiy nekk yaqtuluuna al muslimiin wa yadharuuna al kuffaar wala kamaa aw kamaa qaala sallallahu alayhi wa sallam mooy dañuy rey jullit ñi ñoom seen préoccupation mooy di guerre ak jullit ñi waaw mais bàyyi fi yéeféer yi yéeféer yi lañ fi bàyyi di di rey seeni mbokk jullit ñoo xam ne ah est-ce que dañoo ñëw jàpp nay julli lañ dañoo fexe ba def leen ay yéeféer ne ay yéeféer lañ yéeféer mahd yi ñu bàyyi leen fi jullit ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo leen def jullit ci seen interprétation ñoo leen def yéeféer ñuy rey ñooñu kon nag buur yàlla du ñu dimbali inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim buur yàlla nee na moom subhaanahu wa du dim du du soppi li nekk ci ay nit fekk ñoom soppiwuñu li nga xam ne moo nekk ci seen biir kon nag nañu dellu ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma ruddal muslimiina ilaa diinika maraddan jamila amin buur yàlla yàlla na nga delloo jullit ñépp ñu jëm wëlif lépp ilaa diinika ci sa diine ji gën jaar rafetu delluwa dellu dellu wi kon bokk na ci liñ ciy jànge ba léegi mooy ta xawoon nañ ci taxaw mooy yéeféer yi le fait <laughs> ñu jiital gone goo xam ne nanguwul a dégg lu mag ñi loolu it problème la Maalik ibn Awf <laughs> radiyallahu anhu ndax mujj na tiw ëpp expérience nangu ko déglu ëpp expérience nag du ci ay at kese mooy lan gis nga defet bi moo ko teg boppam bi mu ñëwee teg plan de guerre indi alal yi jigéen ñi seen doom yi indi xar yéeg bëy yéeg lépp bi ko góor gi du rey di yégee dana kii ren yi do ne ko mais lan moo tax nga indi lii lépp mu ne dama koo indi ngir bañ ku ku nar a daw gis sa njaboot sa ginnaaw say alal doo daw mu ne ko yow yow mais yow sàmmkatu gàtt nga fa hal yaruddal yaruddul munhazima shay est-ce que am na lenn lu mën a téye retenir koo xam ne mu ngi daw dee nga fexe retenir ko mu taxaw di ci dee ku ñu defee nekk dañuy dawe mooy foofu lan la mooy njiit yoo xam ne mooy nit ku man di doon ngay sóob loo xamante ne nii di dugg ci loo xam ne yow amoo ci expérience ki nga xam ne dafa am expérience di la xelal faale woo ko parce que bi kiy waxee dafa ñëw menacer gars yi ne bu ngeen ma kiiwul ma jam sama bopp ah, mu jeex aw sama jaasi jii ma teg laay dëfeenu voilà lay jël daldi ciy defee nu bu ko defee mu génn ci sama biir bi ba ci gannaaw mooy yow li muy dugg moom amu ci expérience góor gi du rëy de waxoon nañ la soxlawul ci moom moom génnul woon lu dul gaa yi dañoo soxlawoon xelam waaw illa tayammuna bi ra'yihi wa ma'rifatahu bil harb wa kaana shaykhan mujarraba la woon boo xam ne bu am expérience wax naa la nag le fekk mu nekk mag bu ci dara mooy nit ki looy dugg baax na nga xool ñi la ci jiitoon am ci expérience nga gis leen laaj leen seeni xalaat ak nan lañuy ñuy man bu may sóobu war jaar yoon woo xam ne gaynde ya dañ fay taxawaalu des fois ma xam ñi nga xam ne ñoom mas nañ faa jaar mais est-ce que ginu la nite ma dem ci ñooñ ne leen ah man de je suis jaar bërëb sàngam te dégg naa lii ak lii dafa am te dégg naa ne yow jaar nga fa lan nga may xalal est-ce que loolu ginu la kii mu ñëw sànni boppam ci noonu wala ñooñu sax ñëw di ko xelal naan ko moytul ñoom heure am na heure sàngam moom dañuy nelaw fexeel nga jaar heure boobu duñ la yëg parce que nelaw yu xóot la ñuy nekkee nga ñëw ne waay sama yoon newu ci waaye man heure bu ma neex laay dem moo demee gaynde yi daal di lay njogona ko loo yaa ko tey njogona loo yow la nit ki lu muy def loo xamante ni dafa am salaf def ci am salaf ñoo xam ne ñoo ko ci jiit même bu dee moo leen mag man damay ñëw ci daara ji di jàng si ma ñëw nekk paa ma ko paa ñëw fekk fi ñoo xam ne ñoo ma fi jiit man bu ma bañee yenn ak respecté teggin yi ak mi ñu demee naa naay xellu di laaj xel ñi nga xam ne ñoo fi jiitu même bu dee maa leen mag waaw ci njàng mi ak nan la ñuy takkee nan la ñuy def ba mën a takk ak nan la yooyu yëpp nga laaj leen parce que ñoo la ko gën xam ne bu dee yaa leen mag même bu dee mën nga leen a jur ñoo la ëpp expérience ñoo la ëpp expérience Maalik ibn Awf dara wane seen défaite bi ak lii nii la fekk mu ñàkk far ñàkk seen alal yeeg seen doom yeeg seen jigéen yeeg lépp lu dul ñàkk dégg ki nga xam ne mooy mag moomu di du rëy de di du rëy de te du rëy de li mu wax dafa logique mooy bu doon sax dalaa wax loo xamante ne nii moom sam xel a koy dàq bu boobaa sax ñu ne ah ñun moom duñu ko def ñu moom duñu ko def mais mu wax la loo xam ne lu leer la nga xam ne demee na noonu nga menacé gaay loolu mooy képp koo xam ne njiit boo xam ne dafa doyloo xelu boppam kese te du maasum yow doo maasum doo maasum yonent ba lay saar-saam suñu borom daf koo digal na wa shawiruhum fil am ngir njàngal ñu ñun ngir jàngal ñu ñun mu nekk loo xam ne sunnaam la waaw man du nekk ne way fii maa fi am xam-xam rek projet bu ñëw même bu dee ni loo xam ne bon du sama domaine de <laughs> champ de prédilection xaw ma ngeen di wax domaine de prédilection bokkul ci yi nga xam ne man li may jàngale tax te maîtriser ko loolu la mu nekk leneen loo xam ne nag ci wàllu ay tuyauterie la ay kii bassin de rétention te man aw ma ci xam-xam lu bari ak traitement des eaux li ma ci xam bariwul mais quand même ñi ko xam est-ce que c'est pas plus logique ak gën a xellu ma ma ma woo leen convoqué leen wala ma ne gars yi nañu basé wu ci ñoom comme ni yonent bi alayhi salaatu salaam defoon gisoon nañ Seydina Talq ibn Ali radiyallahu anhu ba mu ñëwee fekk yonent bi alayhi salaatu di tabax jumaawam ja Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam lan la def Seydina Talq ibn Ali yonent bi aleyhi salaatu salaam da gis ni mu doon jaxase suuf see kii bi bandi ah mu ne ah jox leen ko mbir mi bàyyi leen ko moom ndax gis naa ne moo leen dàq jaxase mbir yi mooy moo leen dàq gaze waaw mooy ñu bàyyi ko moom parce que moo ko gën a man moo ci am expérience le yéene kese du doy <laughs> yéene kese waaw ah, yow dañ lay jox matérielu jàmbur nga naan naa ko réparer naan mais yéene ki nga am ngir réparer ko ko rek du dox boo amul expérience bi danga koy jox koo xam ne xam na ko waaw kon ñii li leen dal waa Hawazin catastrophe bi yépp mooy Maalik naaw li nga xam ne moom la ñàkk déggal góor gi du roy dum na simma mi nga xam ne moo ko moo ko ëpp expérience ci mbir yi waaw ci jamono jooju nag la waxu wolof yi mag jar naa bàyyi ci réew di am solo mais wax naa la du am du affaire nekk mag rek du mbiru âge expérience kese la ku la ko ëpp nag nga déglu li nga xam ne moom lay wax ci domaine boobu ku nekk ñu bàyyi kook li nga xam ne moo ko gën a bu ko defee jàmm ne ñooy waaye bokk na ci liñ ciy jànge ba léegi ci ghazwatu Hunayn hein muy li yonent bi aleyhi salaatu wa salaam waxoon bi nga xam ne ci lay génn côté wu lan nughlabal yawma an qilla loolu gisoon nañu ko wax nañ ko ci jotaay bee weesu waaye keroog gis nañ ne bi ñuy dem dañoo romb tulaqaa yi ñi nga xam ne biñ tuubee yàggul waa Makka ak kaw kaw yi bi ñu rombee benn garab boo xam ne am ñu koy jaamu waaw muy waa Quraysh ko moomoon ak lenn ci arab yi ak yeneen arab yi ngandum garab bu verte boo xam ne moom lañ doon wax zaatu anwaat ba ñu ko rombee lan lañ waxoon hmm? nee na ñu woolante ci côté euh, taliba ca yoon ya naan yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ij'al lana zaata anwaatin kama lahum zaatu anwaat waaw naan yonent bi aleyhi salaatu salaam defal ñu anwaat kama lahum zaatu anwaat zaata anwaat kama anwaat yonent bi aleyhi salaatu utal ñu garab goo xam ne ñu nit dañ koy jaamu comme ñoom ni ñu amee zaatu anwaat Allah akbar voilà yonent bi aleyhi salaatu salaam ne allahu akbar qultum walladi nafsu muhammadin bi yadihi sallallahu alayhi wa sallam kama qaala qawmu muusa li muusa alayhi salaatu wa salaam ij'al lana ilaahan kama lahum aaliha qaala innakum qawmun tajhaluun suuratul a'raaf innahaa as-sanan la tarkabunna sanana man kaana qablakum Allah yenent bi aleyhi salaatu salaam ne allahu akbar bi ñu ko waxee loolu mu ne allahu akbar loolu mooy sunna mooy sa yenent bi aleyhi salaatu salaam looloon la bu gisee lu ko loo xam ne lu ko kontaan loolu kii danaan allahu akbar mais bu gisee loo xam ne luy yéeme ci côté du noonu dañ dañ doon allahu akbar gis nga lii mooy defaral ñu yàlla loo xam dañ koy jaamu mais ñii ñu ngi leen di door a génn ci diine ji ñoom ñu dellu <laughs> ñu naan nañ leen defaraat loo xam ne ñoom ci loolu lañ leen génne léegi qad anqadahum anifan min an-naar min naar ibadati al-awsaan al-awthaan wal-asnaam wa hum yuriduuna an yu'idahum fi ibadati hadhihi al-awthaan wal-asnaam ñoom léegi la leen sauvé léegi la leen sauvé ci safaraay jaamu li nga xam ne mooy ay xërëm ak idole ñu génn fii ñu gis leen ne bëgg cee delluwaat yeneen ma ne allahu akbar kon ñu ne lool la mooy boo gisee lu ñu yépp danga naan allahu akbar boo gisee lu dul noonu nga ne allahu akbar mais gis nga ñun xam nga allahu akbar moom gaa yi temps yi moom waaye France moom gaa yi dañ koy moytu ci mbedd yi ak Europe <laughs> bon xam ngeen ni jare <laughs> ay gaa yi dañ koy moytu eh gaa yi buñ déggee boo juumee ba wax ko sax ci ci mbooloo nii yow gaa yi dañuy tasaaroo nasaraan séppay daw ku lu waay am boote doomam parce que bon comme que gaa yi def <laughs> gaa yi def attentat yooyu loolu la ñuy wax moo tax fu ñu déggee lool dañuy foog ne yée sawaay sawaay mi ci gaa yi la bokk bu ko defee rawale bakkan bi léegi la ñuy def ku nekk daw jaar fa nga jëm fa nga xam yàlla laa gis nga moo tax gaa yi léegi de saay ah yow nag bu dee demee na noonu ci bërëb yu mel noonu manoo ko ci kaw ah minimum nga wax ko ci suuf mais nag noppi ko tuutu ko moom wala nga wax ko sa biir rek <laughs> mais deewal sunna wopp gars yi dañuy dem ba sax même dañuy <laughs> amuñ habitude boobu te loolu boo tàmm di tudd tuuru yàlla waaw la yonent bi lisaanu lisaanuka ratban bi dhikrillah bu sax làmmiñ deñ bi tooy ci tudd borom bi subhaanahu wa Allah wadkurullaha kathiran tudd leen yàlla lu bari di si kar lu bari dee leen ko def léegi zaatu anwaat bi xawoon nañ ci taxaw tuuti mooy boo seetloo jullit ñi léegi mooy réew moo gis rek ku la ku ci nekk rek li muy def li muy jéem mooy gën a niroog li muy gën nan laay def ba gën a niroog kuffaar bi kuffaar yi quoi moom lañ teg bët ñoom lañ teg modèle moo tax daanaka liy xew ci yéewu yée réewu yéefér yépp boo demee ci réewu jullit di léegi fekk ko fa mu ne xas daanaka sax gin faa bone parce que ñoom dañuy roy dàq waaw waaw waaw akbar yonent bi aleyhi salaatu salaam ne innaha sanan waaw lii de mooy yoon wi nga xamante ne nii mu ne yoonu gaa yi ngi leen jiitu te newuñu woon ci lu baax te nag la tarkabunna sanana man kaana qablakum wallahi waxati na dëgg sallallahu alayhi wa sallam te wat naa ne di ngeen yéeg yéeg la yéeg expression bi daa am solo la tarkabun na mooy looy fexe di yéeg li wolof njaay naan ànd boo fi bàyyee sa ànd en tant que jullit foofu lay baaxe wax jooju àndub jàmbur boo fi dem ci yéeféer yi fekk fa boroom boo fa demee nag yow da nga cay a ñaaw rek waaw boo ci bëggee yéeg da nga ciy gën a ñaaw rek doom bi nga fay jëlee poussière te la tax am ànd loolu nag moo ñu dal xoolal rek inna sanan mooy yoon yi li gaa yi def la ñuy copier te yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon na ne loolu di ngeen ko def waaw waaw wa saadiqul masduq xoolal 31 décembre wàccal à Dakar 31 décembre mais da ngay foog fii nii xanaa benn. mais Rome sax duñ ko defee noonu quoi xanaa fii benn quartier la ci quartier Las Vegas yi waaw xanaa quartier la ci quartier yi New York yi looy gis col bu gàtt musique bu bari ay pétard yoo xam ne kat réew mi am na ay soxla yoo xamante ne nii pétard yooyu ñuy taal wallahi manoon nañ koo def feneen ci lu jariñ réew mi loo xam ne danga ko naan tuy mu dem ci kaw takk xaa li muy bu tëbee noonu mooy mu ngay lakk xaalis xaalis lañuy ñuy lakk rek mu ngay fiw ba leret mooy lakk nañu xaalis te ñun suñu réew nga xam ne daanaka lépp a cher waaw ndax lan ah l'Australie a fait les feux d'artifice la France tout refait New York fële ca ca ca ca ca ca ca de la liberté Rome ca Colisée ñun ñu def waaw ñu fexe utal ko budget ci budget mairie bi mairie yoo xamante ne nii daanaka seen budget yi boo moywul buntu mairie bi sax day taa waaw buntu mairie ba sax day taa fexewuñu jóg ci loolu ñu jël alal ji ut ci budget mairie bi loo xam ne pour les feux d'artifice du 31 décembre wala du 24 xawma duy lan walla iyaadu billah lool du la tarkabunna sanana alladina min qablikum la man kaana qablakum mais ci domaine yépp ah. gaa yi fii mu ne gis nga tradition kufaar yi daanaka jullit ñi ñoo bokk nañ ci ñi gën a garder patrimoine des kufaar si ñoom ñoo bokk nañ ci ñi gën a garder le patrimoine des kufaar d'ailleurs ñoo ko dugal ci yenn réew yi lawal ko fa ba mbir yi day mujj mel ni mbir yi ci diine ji la bokk moo tax. ñi ci imprégné wu yépp te yàgg ci buñ ma déggee dañ naan xoolal waaju arrière jii moom waaw xoolal waaju arrière ji yi muy wax lii luñ moo ci nekk nga gis gaay yi ñu koy jéem a cuub cuubu lislaam waaw ñoo xam ne say farata waxuma la defoo ko de mais xamoo sax noo koy defe waaw nit ñu mënula jàpp jàpp mu jaar yoon ñoo xam ne mënuñoo julli fexewuñ loolu noonu ñu nekk ci ñuy nekk ci copier ku faar ak nan lañuy def ngir entretenir leur patrimoine culturel ak li nga xam ne mooy leur patrimoine bi nga xamante ne nii mooy mooy mooy seen maam yi walla iyaazu billaah le tableau est tellement noir ba tableau bi dafa njàng njàng goo xam ne daanaka li ci li ci rafet bariwul li ci rafet bariwul 31 décembre kër gu ganaarul gaa yi xas la waaw moom daanaka mu korite dañoo niroo wala sax mu raw korite 31 décembre ndax gaa yi duñ yem ci ganaar yi rek ñu ngi ci yeneen ngi gis ni ñu koy feetee ak ni ñu koy waajale duggal ci marché yi waaye waaye xam nga ne loolu du cré loolu lépp du pour chrétiens yi ndeysaan xam nañu ko te nag man masumaa gis masumaa gis ku mas a gis ci yéen ngeen wax ma tabaski jot nga gis ay chrétiens yu solu defaru jëndi xar def ni ñun loolu masuma koo gis loolu masuma koo gis léegi nag le fait que ñun ñu koy def ci seeni feet te ñoom duñu ko def ci suñuy feet cherchez où est le problème où se situe le problème cherchez l'erreur cherchez l'erreur waaw cherchez l'erreur waaw gis ñoo xam ne seen kër yi fale seen doom yi jigéen yi sole lu bon guddi googu di dem ànd ak seeni coro seen ñoo xamante ne yambar mi àndal ndax am yambar la waaw yambaraani yaxrujaani ila amaakinil fusaaqi wa majaalisi shaqaawa ñaari yambar la yu génn guddi googu dem di dem ci bërëtu texeedukaay yi romb seen baay ak seen yaay ñu ne leen yàlla leen yàlla eh, kii eh, yóbbu ci jàmm ngeen dikkaat ci jàmm waaw mu toog yor kurus gi di yëngal ñu jàpp ne huma alwaalidaani ñoom ñu jàpp ne ñaari waajur yooyu huma ala lay ñoom newuñ ci dara ñu foog ne ñu ngi ci dara waaw jàpp ne diine ji mu ngi yem ci ay cérémonie ay li nga xam ne mooy euh, ay ay ay ay ay fête waaw mooy la tartab la tarkabunna sanana man kaana qablakum moo tax mu wax ci beneen xadis bi ne gaa yi di ngeen leen topp ba buñ duggoon juhra dobbin ngeen topp leen ci biir bu ñu ñëwoon gis nga dinañ topp yéeféer yi di leen topp ci li ñu def ñu leen di coup coupé ba bu ñu tàbbi woon ci li nga xamante ne mooy kàmbu lan mbëtt mbëtt ñu tàbb ci biir buñ ciy tàbbi ñu ciy tàbbi ndax niñ leen suivre xam nga ne ko mooy un suivisme aveugle waaw la vérité ne peut l'être que si si elles sont waaw dara du nekk dëgg lu dul ne bu dee ne nasaraan bee ko wax lu mu wax qawluhu al qawl wa qawlu ghayrihi huwa al baatil même bu dee du noonu lañ koy prononcer mais loolu lañ gëm waxam mooy wax ji waxu kulul nasaraan bi kooku waxi caaxaan la loolu moo tax jàngalekat yi ñuy wax ci diine ñoom lañ gën a doyadal ci réew yi nga xam ne xamuñu waaw waaw boolewuñ leen sax léeg-léeg sax duñ leen boole ci classe sociale bien waaw ah. <laughs> li oustaz doon wax sàll ay dégg gars yi ñu ne leen ñaata nit ñoo nekk ci bureau bi lu mel nii la ko waxee jàppatuma ndax dafa yàgg ñu ne am na ñaari xaw ma lan ak benn arabisant mooy ñaata nit a nekk ci bureau bi lan moo la mën a teere wax rek nga ne ñetti nit mais nga ne xaw ma ñaata diw ñaar ak appu arabisant mooy comme si arabisant bi moom bokku ci boobu nag xam nga sénégalais moom. arabisant mooy ustaas bi mooy ñépp ko waa boroom xam-xam bi sax ci yooyu lañ ko dugal ustaas waaw wowal <laughs> ustaas waaw baax na ba ustaas lañu <laughs> duñu ustaas <laughs> amaluñ leen benn boroom xam-xam beeg lépp foofu lañ leen dugal ñoom seen wax jariñul dara amul benn poids kayit guy naaw ci ngelaw loo xamante ne tàmpet moo ko puppwaa ci ci seen xol yi walla iyaazu billaah kon sanana la tarkabunna di ngeen warwat naa ne di ngeen war sanana man kaana qablakum yow ni ñu leen jiitu woon léegi nag mooy bu ñu xamee lool lan lañuy tee ba yow këne yow sa kër pourquoi ngay feeti kii wu yéefir yooyu ba ni nga koy feetee sax yenn feetu julli ñi doo ko feetee noonu te loolu dafa am solo ci xale yi ah. si ay marque la yooyu def ci sa mu xam ne ci sa doom mi ñu xam mooy ne loolu duñ ko fàtte buñ gisee yow ni ngay topp toppatoowee 31 décembre ak yooyu xaaju la bokk ak ni ngay def ci korite gi mais dañuy jàpp ne bii moo ëpp solo waaw boo gisee njàngalam diine ni ñu ko ni ñu ko doyadale bu ñuy waajal xale bu muy dem école ni ñu koy waajale préparer ko defaral ko lépp solennité bi muy àndal mais buy dem daara jala pyjama waaw pyjama yére yu dagg yi mu yoroon di taxawaalu ci mbedd yi muy sol ci kër gi bu nee ci kër gi loolu ngay kii rek eh jëlal say carax yow jëlal sa dàll yi dem bala ngaa tardé yaay ji foog na wala baay ji def na lu rëy alors que ils n'ont rien fait xale bi yooyu yëpp day deste ci xel bi danaan ah moo tax bu fa demee du amal njariñ du amal benn gëdd du jox benn gëdd jàngale du respecter ña fay jàngale du respecter institution bi muy li nga xam ne mooy fii sacralité bi xamu ko sax ndax yaayam moo ko wan ak baayam këne mbir yi école française ak daara yi yemuñu daara yi ñàkk pexe kese tax ñu la fiy indi waaye occasion la bu ko defee ñun ñu mën a nekk ensemble nekk ci jàmm kenn benn xale duñu duñu du suñu sieste yi ñuy def ak si lu ñu bëgg a def ñu man koo def ak li ñu war a dox bu ko defee daara ji nekk benn garderie boo xamante ne ni qui ne sert à rien que de kese la bu gone gi amee anniversaire sax ñu tëbal daara ji te pourtant école dara du ko tëbal lu dul médecin feebar feebar ak dese lu man da ñàkk looloo koy tëbal de mu xam ne ya mais bu anniversaire amee sax man duma dem jàngi ci daara ji kon kay amul sol waaw mooy yooyu marqueur la yooyu def ci xale bi feet yi tamit ak yooyu lool la waaw nga gis gaa yi léegi ni ñu sonne ci ay anniversaire waaw ni ñu sonne ci ay anniversaire waaw parce que la tarkabunna sanana alladhina min qabl man kaana qablakum di ngeen topp seen fii bu ñu duggoon ci juhru tabit ngeen na ci tabaj bu nee dabaj ngeen na ci këlëb yéen waaw looloo ñu dal looloo ñu dal na ku nekk seet bu dee ne xam nga ne loolu yonent bi aleyhi salaatu salaam waaw akbar waxati dëgg waxati na dëgg sallallahu